wa jamii xulafaahi almuhtadiina wa ahli tariqati alfaa'iziina arraabihiina amma ba'du qaala samaaxatu alimaam salaaxuddiin attijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzi saani min kitaabihi alkunuuz alashara wa fi fasli tajalli wa taaddudi wa tabadduli wa taxawuli wa tamassuli wa tashakkuli wal xuluuli wal ittihaadi wa tasawwuri wa takawwuni qawluhu ta'ala waaw voilà fii fii fii fii waaw qaala at-tamassul amma al-malaa'ikatu al-kiraam falahum at-tamassul summa ba'da qalaamin qaala qawluhu ta'aala iz taquulu lil-mu'miniina alam yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alaafin mina al-malaa'ikati munziliin balaa in tasbiru wa tattaqu wa ya'tuukum min fawrihim haadha yumdidkum rabbukum bi xamsati alaafin min almalaa'ikati musawwimin wa ma ja'alahu allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa ma nasru illa min 'indillahi al-'aziz al-hakim sadaqallahu al-'azim ila akhirih euh, kon ñu ngi woon ci faslu boobu muy atam 1 at-tajalli wa ta'addud wa tamassul wa tashakkul ba ba mu jeex euh, ci jotaay bi weesu tàmbali woon nañ ci ci wàllu at-tamassul ah tàmbali woon nañ ci at-tamassul gisoon nañ ni malaayka yi ñoom ñoo am lu ñu tuddee ak tamassul maanaam ñoom ñooy représenté wu maanaam euh, di jël ay jëmm maanaam di am ay rôle yu ñuy jouer di am forme yoo xamante ne dañuy jouer ay rôle maanaam yoo xamante ne day tax di mën a taxawee leen lenn euh, ñu gis ne kon malaaka yooyu gisoon nañu ci jotaay boobu ne Seydina Seydatuna Maryam maanaam ne ne ne malaaka bi su jëlee jëmm jooju jëmm ji e, maanaam seen kàttan dafay nekk rek maanaam day day day ci représentation boobu day mën a nekk ci benn jëmm kese waaye malaaka bi moom du jëmm ji ci jëmmi boppam moom moo koy moom mooy moom moo koy noot maanaam di àttewu ci kawam nu gisoon ci Seydatuna Maryama alayhi salaam li borom bi subhaanahu waxoon ne fa arsalna ilayha ruhana fa tamassala laha basharan sawiyya maanaam euh, bi nga xamante ne kon moom la euh, lañu ñu yabal ci moom suñu ruux muy sayyidina Jibril alayhi salaam mu daal di euh, taxawee jëmm maanaam góor maanaam ci moom muy goo xamante ne gu yemmoo la ñu gisoon ci xadis yoo yi tegtale ni maanaam comme bu li Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu maanaam li mu waxoon ci nitu yent yàlla luuti alayhi salaam alay alayhi salaam euh, bi nga xamante ne euh, moom la amoon ay gan te gan yooyu nekkoon ay gani malaaka te ni ñoom mënuñu xàmmewuñ ko woon xattaa ba yent yàlla luut alayhi salaam euh, xamu ko woon ci njàlbéen gi ñoom ñoo ko wax ñoom ñoo ne ko inna rusulu rabbika lan yasiru ilayka ñun say yenent borom lan ñoom de duñu yegsi ci yow duñ la jote ñu gis tamit ay xadiis yoo xamante ne ay saxaaba radiyallahu anhum euh, dañuy gis yee Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam mu yor jëmmi Dihyatal Kalbi radiyallahu anhu moom kon ñu gis ne Seydina Jibril alayhi salaam day taxawee jëmm jooju euh, saxaaba yi radiyallahu anhum am na ci ñoom ñu ko doon gis comme niñ ko gisee woon Sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha euh, ku mel ne soxna Aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala ak ñeneen ñu mel ni ñoom ku mel ne Seydina Abdullah ibn Abbas ak ñeneen radiyallahu anil jami' ñi ngi yemoon fi nga xamante ne moom la doon borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax ne ci xare Uhud naan is taqulu lil mu'minina maanaam is fàttalikul bi nga xam ne taqulu yow yenente bi sallallahu alayhi yaa ngi wax lil mu'minina ñëy wél ñeel way gëm ne alan xanaa du ne alan yakfikum ah, ah dina xanaa du ne dina leen yàlla dina leen day an yu middakum ci mu tëbb leen rabbukum seen borom bi salaasati alaafin ci ñetti junni minal malaykati ci ay malaaka munzalina yoo xam ne dañ koo wàcce maanaam comme yéeféer yi ñoom booba ñetti junni lañ maanaam badar boo xoolee bi alfin minal malaa'ikati la wax junniy malaaka ndax yéeféer yi junni lañ woon fii ñetti junniy malaaka nii nga yéeféer yi ñetti junni lañ woon ci oxot hmm? borom subhaanahu wa ta'aala teg ci ne balaa ah kay li yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam dama koy dëggal dama koy wéral ne in tasbiru bu dee muñ ngeen wa tattaqu te ngeen ragal yàlla maanaam ci baat boobu lañu nekk lañu tolloon ci di wax ne muñ maanaam dafa nekk li nga xamante ne euh, jikko la ju matale euh, yeneen jikko yu rafet yépp te muñ dafa nekk jikko ji nga xamante ne day tax ba mboolem yeneen jikko yi di mën di développer wu ci nit ki euh, parce que nit ki su muñul rek du mën a nekk maanaam du mën a sax ci lu baax maanaam muñ mooy tax nit ki di mën di sax ci lu baax parce que moom mooy tax muy mën di am gisoon nañ baax yi nga xamante ne ñoom ñoo doon ñoo tele tegtale muñ buñ ko xoolee ci ci tubaab patience endurance constance persévérance longanimité hmm? voilà yëpp day tekkale muñ maanaam baat yi yëpp boo leen xoolee maanaam mën nañ leen a fire benn baat mooy muñ voilà maanaam di sax ci dara nekk ci euh, ànd ak difficulté yi mën a am nga persévérer ci nekk ci endurer ko mooy dans la durée maanaam ci nu mu guddee maanaam yëpp mais nga nga nga taxaw temm ci mbir moom nga taxaw temm bañ a yëngatu dara bañ a yëngal Euh, ba pare ngay résister maanaam yi nga xamante ne ñoom ñoo war a ñëw yépp nga résister taxaw ci voilà ba pare ngay négandiku maanaam patience bi maanaam ngay xaar di xaar maanaam di mën di xaar mbir yi mbir yi mbir yi lijjantiku maanaam ngay xaar tartar yi yëkkatiku ngay xaar mbir yi soppi soppeeku maanaam xaar kooku loolu tamit muñ la yooyu yëpp moom mooy mooy day dellu ci muñ as-sabr voilà voilà moom tamit beneen forme leer la comme borom yenent bi sallallahu alayhi lu mu wax voilà yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne as-salaatu nuurun was-sadaqatu burhaanun was-sabru diyaa wal qur'aanu xujjatun laka aw alayka euh, julli leer la waaye moom leer la goo xamante ne dafa nekk leer noonu kese goo xamante ne raxul dara leer la bu pur as-salaatu nuur euh, am na ci jotaayu kunuz yi ci bi ñu toll ci itlaq euh, taxawoon nañu ci baatu asalaatu boobu maanaam mës nañ koo taxaw mais loolu ñu ngi woon ca itlaq ak taqyid ci jamono jooju euh, kon asalaatu nuurun maanaam julli moom leer la boo xamante ne day gindi nit ki euh, day leeral xolam da koy teg ci yoon bu baax day soppi ay jikkoom day tax ba yu bon yi di denc moom maanaam julli daal leer la goo xamante ne méttiwul te FM yi dañoo dañoo dañuy feeñ ci nit ki as-salaatu nuur was-sadaqatu burhaan sarax tam burhaan la maanaam aw lay la bu mat sëkk di preuve ndax baatu sadaqa mu ngi jóge ci as-sidqu bii tekki dëggu parce que sincérité boobu dëggu googu nit ki di dëggu ci dara moom euh, Euh, mooy baasu lépp te comme que nit ki su dëggoo ci ne lii dëggu naa ci maanaam daf koy jaral muy mën di jénne ci am amam ak mën-mënam ak sañ-sañam ak darajaam di ci joxe joxe googu noonu moom mooy sadaqa loolu moom moo tax euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, jigéen ñi bu ñu leen dee takk li ñu leen di jox loolu moo tudd saduqa wa aatu nisaa saduq wa aatu nisaa saduqaatuhinna saduqa maanaam nga gis moo comme sadaqa saduqa mooy la euh, can can mooy saduqa maanaam mooy luy wane ni yow dëggu nga ci ne effectivement bëgg ngaa denc ndaw si maanaam mooy saduqa voilà nga xam ne bu la gaa yi laajee indil montre or indil valise yére indil nangam maanaam doonte njaal benn gi yow dañ laa xamee woon koo xam te ne attanul dara attanul yëkkati alal loolu moom buñ ko laajee rek danaan ah wéy rek daal di génne maanaam loolu mooy saduqa maanaam mooy wane ni kii daal dëggu na ci <laughs> voilà hein ci yéene gi nga xam ne moom lay wax ne fas na ko yéene yor denc ndaw si ba pare yor ko mu loolu mooy ko kon as sadaqatu mooy sarax maanaam nit ki faire maanaam mu sincérité boobu muy wane ci buy de jël tempsam alalam sañ-sañam xam-xamam mën-mënam darajaam kattanam di ko def ci dara loo surtout ci yoonu yàlla loolu burhaan preuve la buy wane ne dëgg-dëgg kii gëm na as sadaqatu burhaan wa sabru muñ nag duyaa leer la waaye dafa ànd ak tàngoor voilà leer la mais dafa ànd ak tàngoor loolu mooy ab duyaa mooy comme leeru jant bi leeru jant bi dafa ànd ak tàngoor maanaam leer la set mais nag ànd nag tàngoor résultat yi nga xamante ne moom la leeru jant bi di joxe xaqiqatan leeru weer wi du ko joxe mais leeru jant bi nag ànd nag tàngoor quand même voilà moom mooy ad-diya moo tax borom subhaanahu wa taala ne wasta'inu bis sabri was dimbandikoo leen muñ ak julli voilà te évidence bi nga xamante ne noonu la muñ di dimbalee nit moo gën a maanaam maanaam le fait loolu mu bokk maanaam ci ci ci nit ku nekk mën koo xalaat mu mën a yomb mu mën ci am accès noonu moo gën a yomb que buñ nee la julli da lay dimbali comme waa ji doon waxal semaine bi passée mu jàpp ne xëy na muñ gi kii bi julli gi dina jariñ gaa mais waaw ay jafe-jafe yu mën ko noonu da ngay julli quoi maanaam boo bëggee. affaire bi dañ ci yow maanaam da ngay julli nga toog nga si zikar ki et cetera mais moom mënta comprendre ne maanaam dafa jàpp ne loolu ay nit yu spécifique ñoo ko man maanaam il faut que mu am ñoo xam ne maanaam loolu ñi nga xam ne ñooñu lay dalal seen xel ñooñu dañoo spécifique mais am na ñeneen ñi ci des liñ mën mooy génn dem tux naan voilà <laughs> euh, dem ay gis copain yi voilà yooyu alors que man ko déedéet demewul noonu kenn ci biir jullit ñi bu amee lu ko tiis wala njàqare gu rëy gu ko dal bu taxawee léegi julli ñaar rakka ñeenti rakka juróom-ñetti rakka fukki rakka ak ñaar jëm kaw léegi nga gis xol bi dal leer problème bi dissipé wu voilà ne serait impact bi muy am ci xolam ba dootul xamante ci lu mu ne wala muy jaxasoo lool day yëkkati ko voilà loolu moom julli da koy def ak zikar tudd yàlla da koy def te loolu amul sàmba amul demba ñépp la voilà ñépp la mais sauf que nit ñi maanaam lu bari ci ñoom du ñu am impression que ni julli mën na loolu maanaam dañuy jàpp ne non julli non non non maanaam fi mu toll sama problème yu rëy yi nii mënuma sax concentré wu pour julli maanaam seen xel loolu la leen di jox léegi pour ñu mën a sànnee ku seytaane daf leen di wax ne leen pour nga mën a fàtte problème yi affaire yëpp dal demal gisi ji yi voilà xam nga ngeen tox jël benn coup ensemble naan wala yeneen quoi voilà même bu dul naan sàngara sax quoi mais dem demal ci kii yooyu waaw loolu loolu loolu seytaane moo koy xelal nit mais julli ni muñ di dimbalee nit noonu la julli di dimbalee nit sauf que muñ dafa évident que ni day dimbali nit alors que julli évident wul ci ne day dimbali nit ñi loolu moom moo wutalee diggante mbir maam loolu moo wutale mbir yi kon as-salaat ko sabru diya leer la hmm. loolu moom moo tax euh, comme niñ ko gisee woon ci jotaay bi weesu ñu sóoratul asr di leerale point boobu maanaam li nga xam ne noonu la wane importance su muñ ko parce que daf kaa boole ci yi tax nit ki génn ci lépp loo xam ne ak perdition ak ñàkk la maanaam ñàkk googu noonu mooy day ñàkk boppam day ñàkk boppam ñàkk relation intime bi mu waroon am ak boroomam subhaanahu wa te loolu nit ñëpp la lu tax parce que asr moo tax waaw loolu moom moo tax njatt yi leen mbir yi njatt nal yi leen affaire yi di nal pressé voilà yi leen lépp njatt àdduna bi njatt leen temps bi njatt leen soxla yi njatt leen société bi pressé ñëpp di leen pressé lépp pressé aywa aw ma temps aw ma lii daf voilà da lay njett bës voilà lépp tegu sa kaw voilà boo ko nangoo rek am nga problème boo ko nangoo rek la fii xusur voilà innal insaan mooy ki gaaw a fàtte nit ki am dafa gaaw a fàtte ba pare dafa bëgg lool lu muy wéttali ko yeneen nit ñi maanaam bëggul ku ko meree bëggul ku lu nit ñi di xalaate ci moom bëggul maanaam yëpp bëgg ko voilà maam yëpp da koy bàyyi xel comme que day bàyyi xel yooyu nag loolu nag day jouer ci moom moo tax alquran baat boobu ni mu ko tànnee dafa yéeme innal insana insana boobu parce que doomu aadama bi lay wax mais en tant que insaan waxul waxul ibnu aadama wala mel noonu al insaan voilà ki nga xam ne dafa gaaw a fàtte ba pare dafa maanaam ba pare dafa nekk koo xamante ne day soxla tout le temps di wéttalikoo nit ñi mooy lu ñu naan l'homme social voilà kooku day nekk ci ci nga daa iman ba mu des ñi nga xamante ne eh, ñeenti jikko yi caractérisé na leen comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee ci jotaay bi weesu te bi ci mujj mooy watawaasaw bi sabri mooy dañuy dénkante lan muñ maanaam di insister insistance persistance persévérance constance patience endurance résistance voilà voilà parce que mbiri noonu la demee voilà mbiri noonu la demee sinon yii boo leen manqué pression bi mooy al asr bi muy wax pression boobu da lay éclater comme bal gamb pression bi bu ëppee ci moom day toj voilà léegi léegi léegi dégg burn out xaw ma lañ koy wax gars yi di ko def mais lan la yaa ngi doon bëgg liggéey amoo ko léegi am nga liggéey bi yi aju yëpp am nga ko lii tourner autour de li tax li nga nga bëggoon liggéey yëpp yaa ngi koy am parce que gars yaa ngi coow parce que patron baa ngi dóor pression hmm? parce que résultat yi ñu ngi la koy nee na ah saa defal résultat defal résultat defal résultat maanaam astre boobu pression boobu nga daal di toj exploser maanaam bopp bi toj loolu mooy burn out maanaam kon nga gis ne nit ki moom daa iman saa yuy nangu pression yi rek maanaam de quelque ordre que ce soit loolu da ko yóbbee ci xusur bi voilà voilà daf ko ko yóbbu voilà moo tax sax ku ku ku ku ku dem ba affaire bi affaire bi ab lan la ñuy tuddee dañ leen daa ab ay dépression maanaam pression bi <coughs> daa ay dépression <laughs> voilà <laughs> <laughs> mooy assuré voilà maanaam gis ngeen bal bi bu ñu koy bës bës bës nga gis ni mu koy yëgee maanaam bu jékki-jékkee bënn wala mu commencé perdre mooy pression bi mi ngi génn maanaam mi ngi perdre ko maanaam moom nit ki ci boppam moo ngi perdre valeur am jeex na amul benn valeur. am léegi nag mu am ay dépression maanaam parce que amatul valeur loolu nag ci domaine yëpp lay am nag ci mbir yëpp lay am loolu moom moo tax mu nekk muñ nekk lu réer nga di ko soxla ci lépp mais muñ dans le sens pas comme am naa lu ma metti damay muñ pas sens boobu kese voilà même moo tax muñ niveau yi yëpp boo xoolee borom moo xam ne ni ko tegee rahmatullah alayhi niveau bi ci gën a kawe moom mooy as-sabru ala ta'a boobu lañ di teg ci kaw niveau yëpp ak as-sabru anil mooy muñ. ci tegu gi nga tegu ci topp yàlla maanaam le fait que ngay muñ loolu nekk ci topp yàlla nekk ci nekk ci nekk ci bàyyiwoo ko muñ googu moo gën a metti maanaam mooy niveau bi gën a kawe ci yeneen muñ yi moom ak ak ak sabru anil mooy muñ mooy yàlla mooy ne nangam lii bàkkaar la mais damay muñ ba duma ko def après nag as-sabru alal balaa muñ ci nattu yi jafe-jafe yi xat-xat yi coono yi fitna yi ainsi de suite moo tax as sabuur euh, euh, sabuur moom mooy muñkat maanaam mooy muñaakoon mu nekk ci tur yàlla yi muy quatre vingt yi 99 tur yàlla yi borom subhaanahu wa taala bi mu leen maanaam bu en tout cas borom xam-xam yi ci seen presque mboolem euh, ordre bi ñu teg da gis ne sabuur moom la ñuy def euh, moom la ñuy def ci ci bi ci niveau bi nga xamante ne moom mooy bu mujj bi voilà moom lañ ci def. loolu moom moo tax képp koo xamante ne danga bëgg a nekk maanaam bokk ci ñu yàlla teg ci kanam maanaam ñu jëm kanam fokk nga jikko muñ googu comme ni alxuraan wax wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina kañ lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinun dañoo tànn ci ñoom maanaam nit ñi waa banu Israël mais nit ñëpp ja'alna minhum a'immatan ah ay njiit mooy ñoo xam ne ñoo war a jiite mit ñi ci lu baax mais kañ lamma sabaru bañ muñee maanaam bi ñu résister bi ñu persister bi nga xam ne dañu am constance voilà bi ñu amee persévérance voilà maanaam bu fekkente ne lu lu lu xew nga bàyyi lu xew nga wàññi lu xew nga kii doo dem gisuloo même politiciens yi politiciens ki ci gën a gaaw a bàyyi kookoy mujj yegg maanaam kooku du dem maanaam boo gisee nit ki yegg ba yegg ci yenn échelons rek c'est parce que tase na ak lu ne bawul tase na ak lu ne mu résister mais aussi xaqiqatan euh, en tout cas ñun suñu jamono yi suñu société yi ni ñuy politique ku ci yegg ca kaw a kaw c'est parce que aussi résister nga euh, wala boog ñi ci yegg mooy résister nañ wala ñi wala ñi ciy yàgg yenn yàgg yi c'est parce que aussi résister nañ euh, yu baax yu bari maanaam euh, li ma bëgg a wax mooy lu bon lu baree bari gaar na ci seen kanam ñu xam ni lii jaru ko no lii dafa bon baaxul faalewuñ ko ñu song lu bon loolu ne ca parce que non c'est que boo boo bëggee seet yi doo non doo ci génn nangam nangam c'est vrai que lii dafa wuteeg samay valeur wooy suñu valeur wuy nangam mais garawul ñu résister dem maanaam ñi ci yàgg souvent loolu fow da leen di dal waaw comme li ma <laughs> kenn ci <laughs> ñi doon ànd ak benn politicien bu siiw maanaam bokkoon sax ci ñi ko doon campagne la bokk ci équipe bi ko bi ko daroon dëgg-dëgg quoi li ma wax mu ne ah moom de nee na ma maanaam waaye bi ma ne ah moom pourtant nur na ko jub ku nanga mu ne waaw waaw waaw xam nga nee na ma daal bon ba parfois da nga koy gis ci yenn affaires yi mu ne ma bon xam nga boo bëggee saxal garab moom foog tos gi takk sa loxo daal maanaam waaw <laughs> foog tos gi sa takk sa loxo maanaam mooy mooy nefere yeeg yooyu maanaam boo bëggee affaire bi baax il faut que nga voilà maanaam mooy ne loolu nag valable tout le temps mais suñu façon ñun politique bii nit ñi koy defee la plupart du temps day ànd ak lu mel noonu maanaam day ànd ak nit ki nekk koo xamante ne faw mu nangu di di jànkoonteel ak yu bon yi maanaam ba pare di ci di ci di ci di ci nekk acteur pas que rek mu nekk ci spectateur mais mu nekk ci acteur maanaam bokk ci ñi nga xamante ne faw ñu am ñoom it maanaam luñ ci dugal lu ñu ci def ba nga xamante ne comme niñ koy gisee tamit léegi da ngay gis daanaka politiciens yu bëree bëri. même seen meeting yi luñ jub jub jub da gis même seen meeting meeting yi dañ ciy dóor musique bi par exemple am dañu musique hmm? wala ñu nekk ci yeneen ak yeneen daan nañ yàlla sàmm waaw ah, maanaam wax ji nag jubluwuñ ci ne nit ñi waruñoo politique ak yooyu wax muñ ci lool jubluwuñ ci lool maanaam li ñu ci jublu rek mooy ni mu demee nii nii problème bi mu am mooy lii maanaam loolu lañ ci jublu et maanaam pour wax li liñ ci jublu surtout tamit mooy ne maanaam muñ maanaam résistance persévérer ci dara am constance maanaam sax ci loolu loolu daa bokk ci liy tax nga mën a yegg fa nga jëm. Mhm. bu fekkente ne nu coono gi toll rek nga nga nga bàyyi affaire du dem maanaam pour nga mën a dem ba nekk imam ci dara maam ci lu mën a doon nag nga nekk ca imam moo tax ja'alnaahum a'immatan yahduuna bi amrinaa lammaa sabaru fokk nga boobu nga muñ voilà moo tax comme ni ñu ko waxee ni turu yàlla yu mujj yi bopp normal nga muñ ba pare nga am yaqin yaqin mooy certitude maanaam nga wóolu li nga ne maanaam persister rek maanaam aussi di nuur ci lu ne rek baaxul tamit maanaam il faut que ci loola mu nekk loo xam ne am nga ci kóolute maanaam wóor na la ne lii yoon bi lii la mbir mi nii la voilà moo tax comme ni ñu ko waxee léegi euh, sabooru moom mooy comme tur bu mujj bi parce que niveau yi yëpp maanaam après foofu moom mooy lay plafonné entre que niveau yi nga xamante ne moom mooy yi nga xamante ne moom mooy tax nit ki di ay pay borom bi subhaanahu wa taala voilà te pay googu duñ ko compter comme ni alquran wax innama na sabiruna ajrahum bi ghayri hisab maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, muñkat yi dañ leen di matalal seenu fay ci lu dul ak audit moo tax borom subhaanahu wa ta'aala la mu waxoon ñi nga ne ñoom ñooy wax wax mu ne balaa ahankay in tasbiru soo leen mu ñëw wa tattaqu te ngeen ragal yàlla waya tuukum ca ñu dikkeel ngir ñu dikkee leen min fawrihim ci seenu gaawaay hada bu mel nii yumdilkum dana leen tëbb rabbukum seen borom bi xamsati alaafin ci juróomi junni minal malaayikati ci malaaka yoo xam ne musawwir muy ne borom yi màndargal la maanaam dañuy màndargal liy wane ne ñoom ñu ngi fi maanaam yonent bi sallallahu li mu diggoon jullit ñi bis boobu radiyallahu anhum mooy lan mooy ñetti junni malaaka borom bi subhaanahu wa ta'ala ne su fekkente ne muñ dëggu ngeen ci muñ gi ngeen ne ngeen dëggu tamit ci ragal yàlla gi ngeen ne parce que ci la ragal yàlla mooy garanti lépp lu dul ragal yàlla garanti amu ci euh, bu boobaa waaw loolu day yàlla dina leen tëbb dina leen tëbb pas ñetti junni mais juróomi junni pas ay malaaka yuy wàcc kese déedéet mais ñuy def loo xamante ne dañuy xam ne lii ñu def nii màndarga baa ngi maanaam ñoo xam ne dañuy am ay effet effet effet yu leer ci mbir mi te loolu loolu loolu ci ab jullit maanaam dundu doomu aadama boo xam ne jullit la dafa am lu muy wane mooy ne képp koo xamante ne maanaam euh, nit ki dafa am ay balance dafa am ay balance yoo xamante ne borom subhanahu wa ta'ala moom la teg pour nit ñi di natt seen bopp euh, te képp kuñ bëgg a natt tam ci loolu lañ koy nattee rek mais du loo xamante ne comme tey ñu bari bari bari dañuy def ay erreur yu manifeste njuumte boo gisee maanaam njuumte yu rëy maanaam boo gisee. Euh, mbooloo yu jullit ñi bari jamono ji ku nekk lu ne nga mën koo réclamer revendiquer ko ku nekk te kenn mën mënta wax ndax kii mi ngi ci dëgg wala kii nekkul ci dëgg et que fil toll lan la ñuy mujj résoudre mooy na ku nekk maandu ci ñeneen ñi te ñu noppi parce que bon voilà euh, xam nga wax lu sa yoon dugg lu sa yoon nekkul baaxul. Euh, xam nga bon man daal en tout cas je préfère noppi parce que euh, wax ci ñeneen ñi loolu baaxul nangam en fait loolu kalimatul xaq la boo xamante ne kàddu dëgg la sauf que kàddu dëgg la goo xamante ne ñun niñ ñun niñ compréhension biñ ci am ak salafu saalih radiyallahu anhu maanaam yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaaba bi radiyallahu anhu compréhension biñ ci am bokkul ñun compréhension bi ñu ci am moom mooy que ni euh, jëw baaxul wax ci nit deru nit baaxul nangam donc par conséquent lu bon luñ mën a gis dañ cee war a noppi maandu ci maanaam maandu ci dans le sens noppi ci waaw amul maanaam dénonciation amul amru bil ma'ruf ak nahyu anil munkar warul am digle lu baax ak tere lu bon warta am te yenent ti sallallahu alayhi wasallam jullit ni alxuraan li mu leen tagge ne moom moo tax ñu nekk xayru ummatin ukhrijat linnaas gën di xeet bi yàlla bind jënde ko ci nit ñi bi nit ñi mësee am ba ba fa nit ñay yem xeet bi gën ci xeet bi génération bi ci gën mooy génération yi doon dund ak yeneen bi sallallahu saxaaba yooyu radiyallahu anhum lu tax parce que ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah yi la leen tamit da ngeen di digle lu baax di tere lu bon ba pare da ngeen a gëm dëgg dëgg yàlla te bokkaale wu leen ko ak dara gis nañ ko ci duratul xar yi cheikh euh, ak ci ribax cheikh Mouhamadou Moukhtar al-Kunti radiyallahu anhu bi muy wax ne douzième siècle hégire bi ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wasallam hégire bi dafa nuroo ak premier siècle bi lan bokk na ci point point yi mu wax mooy dafa ni parce que waliyu bu nga xamante ne mooy xaatim bi ci feeñ radiyallahu anhu dafa nekk waliyu boo xamante ne ña ànd ak moom dañoo nuroo ak ñi àndoon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam sahaaba radiyallahu anhum ci nekk ñi nga xamante ne ñooy xayru ummatin ukhrijat linnaas lu tax parce que alxuraan nee na dañ doon digle lu baax di teeralu lu bon te yàlla rek lañ gëmoon te duñ ko bokkaale ak dara loolu moom la ñii ànd ak wàllu noonu di xaatimul awliya radiyallahu anhu nuroo ak saxaaba yi radiyallahu anhu moo tax ñoom ñaar maanaam loolu bokk na ci point yi ñu bokk léegi ñun est noonu lañ mel parce que ñun léegi lan la ñuy def maanaam dañoo jàpp ne jëmmi euh, maanaam dénoncer maanaam te loolu dëgg dëgg dëgg moo moo ñu dal quoi maanaam mooy mooy vraiment suñu problème maanaam dafa bokk ci suñu problème yi gën a mag mooy al i'rad an al i'tirad al i'rad al i'rad al i'tirad voilà dañ koy dañ koy euh, wax souvent parce que c'est important dummóoyu gi ñu dummóoyu diingat maanaam dummóoyu gi ñu dummóoyu diingat mooy suñu problème jàpp nañ ne diingat baaxul alors que mbir mi du noonu diingat daa bokk ci mbir yi gën a baax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak mboolem yenent yi alayhi wasallam loolu lañ njëkk a def mooy diingat biñ ñëwee li ñu njëkk def mooy dañoo diingat li fi ne ba pare si ki sàkkaloo ña ña fa nekk ci ne ni ngeen gëm ak li ngeen di doxale du nii ñii ngeen jàppee ni kilifa kilifi kilifa la matuñu ko nii ngeen di doxale du nii ba gaa yi commencé sikki ki sàkka ñu taxawal li nga xamante ne mooy seen tawhid gëmloo leen ne leen yàlla lii la yàlla lii nàngam nangam et cetera maanaam et cetera mais ba pare beneen affaire dafa am mooy dafa am ñaari mbir yu am solo mooy ki nga xamante ne ki nga xamante ne li muy def daf koy nëbb làq ko buggul kenn gis ko feeñalu ko kooku en tant jullit amoo droit génn xaawi suturaam amoo droit bi amoo droit bi boo ma fekkee sama kër nga fekk ma sama kër ma toog sama biir néeg wala sama biir sal euh, maanaam man ak yow rek ñu ne fa nga gis ma may tox exemple la nga gis ma may tox yow amoo droit génn ci biti saa yi day tox loolu amoo droit bi mais su ma taxawee ci mbedd mi fii di tux am nga droit ne saa waaye day tux boobu am nga droit bi lu tax que ñaar yi dootuñu bokkutuñu àtte ñaar bokkutuñu àtte bee ki koy def loolu maanaam dig digle lu baax ak tere lu bon ci loolu lay taxawee parce que bee ki koy def moom daf doon làqatu à la limite bëggul woon ku ko xam alors que beneen bi ki koy def. moom daf kaa def ci mbooloo mi ñépp gis ko maanaam boobu nag dañ kaa war a dénoncer naka noonu wax joo xamante ne biñ koy wax maanaam man ak yow ñoo taxaw ma wax mbir moo xam ne njuumte la correction bi moo war a def dafa war a privé man ak yow nga corriger ma de manière privée ne ma sawaay lii nga wax nii wala sa xalaat bi jubul baaxul du noonu mais bi nga xamante ne dañoo taxaw ci mbedd mi wala nga jël micro bi wax ko fa kooku buñ lay corriger dafa war a nekk dama manière publique parce que di parce que euh, li nga yàq dafa public te lu nit gën a public dénoncer ko war a gën a nekk loo xam te ne lu ràññeeku la lu nit di gën a public rek dénoncer ko war a gën a nekk lu lu ràññeeku su fekkee ne attention su fekkee ne la mu def wala la mu wax daf koo def wala mu wax ko de manière publique mais su dee daf koo def de manière privée dans un sphère mais strictement privée kooku tam amoo droit wax ko maanaam loolu noonu ay mbir la yoo xamante ne lu maraaj mata ràññee la quant jàpp ne da ngaa war a jàpp sa njàmbur ci mbir yi bis bu yàlla duma ci yow lay njëkke bàkkaar yi gën a rëy seytaane daf koy jaarale ci saalixuna yi mooy nit ñu sell nit ñu baax ñi seytaane noot leen di jaaree ci ñooñu pour alak àdduna bi yépp seytaane ci ñu baax ñi lay jaar lu tax parce que daf leen di noppiloo ki li ci bi wax sallallahu alayhi wasallam as-saakitu anil haqqi sheytaanun ci noppi ci dëgg kooku seytaane bu muuma la te seytaane bu muuma boobu seytaane bi nga xamante ne dafa rëy làmmiñ day soxla seytaane boobu pour mën saxal li nga xamante ne moom mooy ay caaxaanam parce que xam na ni su ko waxee wala mu def ko beneen seytaane bi du ko dénoncer te dina ko jàppale te jàppale gi mu koy jàppale mooy kii xam na ko kii dégg na ko waaye waxul dara dénoncé wul euh, waxul dara dafa noppi mu am tamit beneen mbir mooy ki nga xamante ne dafa revendiquer ni moom imaam la ci yoonu yàlla maanaam njiit la ci yoonu yàlla dafa war a orienter nit ñi kooku tamit am na yoo xamante ne su ko defee même bu dee ci privé la nga teg ci sa bët wala nga fekk ko wala nga gis ko wala nga am ci preuve bu leer walla xam-xam bu wér dangaa war tamit dénoncer ko lu tax parce que kooku moom mooy jëmmi naa fekk mooy zindiq mooy di woo nit ñi ne dama leen di yóbbu ci yàlla nit ñi yaakaar ko ci yoonu yàlla ndekete da di foowe di leen exploiter kooku tamit dénoncer ko day ràññee ko sa yaalika bi kon loolu dafa am loo xamante ne lu am solo la maanaam dafa nekk loo xamante ne Euh, li li tax nag ñu def euh, wax jii ni maam ñu mbëmbastale ko nii mooy ne mesure yi ñu am maanaam balance yi ñu am pour mën a mesurer nit ñi mais surtout suñu bopp d'abord mooy balance yi nga xam te ne moom la alxuraan teg ak moom la sunna teg amul beneen balance damay naaw ci jaww jeeg damay gént lii maa ngi gént lii maa ngi gént leer loolu amul valeur Euh, sama xel ñëw na ba sama maanaam gis nga euh, nit ñu sànku ñu ñu bari doctrine yu bon yu garaaw yi laaj leen cheikh doctrine yi ñi ko yor ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo ko fi teg souvent ay nit lañ ñoo xamante ne dañuy jàng seen xel ñëw ay nit topp leen ci doctrine yu bon yooyu bid'a yu bëri bëri bëri yi feeñ ginnaaw bi fi yenent bi jógee sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne ñoo ko saxal ay nit lañ doo yoo xamante ne dañuy jàng ay ñoom Jahm Jahm ibn Safwan ñoom Muhammad ibn Karram ak ñeneen ak ñeneen ñi saay-saay yu doy ñëpp te pourtant dañuy nekk ay nit ñoo xamante ne ci biti nii amuloo loolu reproché seeni doxalin xawaari ji par exemple si maanaam amoo loo leen reproché bu doon suñ jamono lañ dund amuñu luñ leen reproché bu doon ñun suñ jamono lañ dund ñun duñ am lenn luñ leen reproché mukk mais idées yi nga xamante ne moom lañ yor mentalité yi ñu yor xalaat yi nga xamante ne moom la ñuy développer ay xalaat la yoo xamante ne ñoom dañoo maanaam dañ koo gëm di ko défendre di ko défendre te pourtant maanaam te li leen ko yóbbee mooy seen xel bi ñu wóolu ñoom te nanguwuñu ne léeg-léeg am na ci point yoo xam ne seen xel lu mu rafet rafet te mën na caa ne loolu moo leen ko yóbbee et Euh, mooy lu Seydina Abdallah ibn Abbas wax radiyallahu anhu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi sànku ñëpp jaar ci biddaa ñoom ñëpp maanaam ñi sincère ñi la ñuy wax. c'est parce que dañoo bëggoon maanaam yàlla maanaam dañu bëggoon a euh, euh, topp yàlla maanaam yàlla lañ bëggoon a topp ñu interpréter alxuraan ak sunna ci lu baaxul. ñoom ñëpp looloo leen dal. léegi ñun suñu jamono dinañ gis kaa am na mais léegi dañuy gis beneen kaa mooy ñi nga xamante ne alxuraan ak sunna lañ ne seen yoon nekku ci maanaam parce que tout simplement dañoo am ay intérêts yu ñu war a défendre am ay gis-gis yu ñu war a défendre am ay pas-pas yu doy nangu woon tënku ci li alxuraan ak sunna jàngale ñun façon boobu dañ leen di gis lu bari tamit suñu jamono. après ñu bëgg a layee seen xel dafa rëy ni ñuy xalaate dafa dafa dafa màgg réflexion yi ñu am mais doctrine yi nga gis yépp ba ci bouddhiste yi ak ñeneen ak ñeneen ñu dul ñëw mais boo leen waxtaanee dinañ la wax ci spiritualité mbir yu yéeme yéeme yoo xamante ne sax xel mi danga naan mais ñii quand am nañu xel mu rëy ci spiritualité sauf que la ñuy wax dina ci am ay part d'erreur yu bëri ba pare dina ci am lu jubul mais ngeen foog ne waaju siiw ji jamono yi caaxaankat bi pourtant day wax ay mbir yu yéeme ci spiritualité ak ci métaphysique mais yu doy waar dina la ay xaysiya ay ak yeneen ak yeneen yu yéeme yéeme bon yoo xamante ne moo koy créer boppam mais lépp logique maanaam moom ni muy construire àdduna boobu nekk ci xelam maanaam lépp logique te lépp tegu ci loo xamante ne maanaam yow maanaam c'est éblouissant maanaam dafa dafa yéeme mais et pourtant et pourtant lii muy wax yi daal maanaam lépp caaxaan la mais tamit di gis ne am na spiritualité bu muy développer moom spiritualité bi kay mooy caaxaan mais moom spirit li muy développer moom spiritualité la moom léegi maanaam ba pare ay c'est c'est c'est voilà maanaam lu métaphysique la loo mais lu réelul tamit loo xamante ne lépp ci xelam la ne mais loolu <laughs> mais tey ku mel noonu yooyu yëpp mu ngi ci moom mais est-ce que mi ngi ci dëgg maanaam dëgg nattuwaay bi mooy li alquran wax ak di sunna wax leneen loo leen fi gis leneen lu dul loolu loolu dañ kaa war a jàpp teg ko ne te lii nag mooy waxu mboolem nit ñu baax ni maanaam lii euh, du du waxu Cheikh Ahmed Tidiane kese radiyallahu anhu du waxu Sayyid Abdul Qadir Jilani kese du waxu keneen ak keneen kese mboolem nit ñu baax ñi nii lañ mës a wax musuñu wax leneen musuñu wax leneen mu musuñu wax leneen mais malheureusement léegi nit ñi fi ñuy nattee nit ñi moom mooy ay gént ah ay yi muy wax mais gis nga yi muy wax ah dafa yéebi dafa kawe mais bu fekkente ne dafa kawe te lu dëgg nag. wax ji mën na kawe mais te jëm wax ji du nekk dëgg mais yow mënoo ko vérifier de façon ndax li muy wax dëgg la wala dëgg yow euh, léeg-léeg doo ko mën a vérifier maanaam yii yëpp ay mbir lay point la yoo xamante ne léeg-léeg daf ñuy daf ñuy dal te lii dañ koo war a def attention alquran indil nañu ci ay aaya yu bari bari bari wax ñu ñuy ragal yàlla nan lañ mel wax nañu ñu gëm yàlla dëgg dëgg dëgg ci aaya yu bari indil nañu wax nañu ñu gëm yàlla dëgg dëgg nan lañ mel wax nañu ñu baax lan mooy baax ak ku baax nu muy mel yépp alxuraan leeral na alxuraan leeral na ñan ñooy ñiy def lu rafet ñi nga xam ne ñoom ñooy almuhsinoona ñi rafetal nekk dëgg dëgg dëgg dëgg ci ihsaan ñooñu ñan la ci mooy njaal benn soortu Luqman alayhi salaam alxuraan wax nañu ko alxuraan wax nañu teddaa ngay jikko yi lan la ak lan mooy yoonu naw anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili yëpp alxuraan wax nañu lan mooy yoon wu baax yi lan moo tax mënuñu natt suñu bopp ci alxuraan ak sunna wa ah waaye ñuy natt suñu bopp ci qaala fulaan wa qaala allan sàmba nee na demba nee na lan moo tax mënuñoo natt suñu bopp ci loolu euh, mayu bu dëggoo ci nit mayu yàlla dëgg dafay dëppook ne nit kooku dafa teg boppam teg teg tànkam ci alxuraan ak sunna daa iman bu fekkente ne nit ki eh, ay kii ñoo ko régir maanaam ay caaxaan ñoo ko régir li muy gis te muy nuru may loolu tuddul may istidraaj la tudd wala mu nekk loo maanaam mooy ak jay wala mu nekk loo xamante ne seytaane moo koy fowe ñu bari seytaane la leen di fowe nag gént naa diw moom diw non kooku moom xanaa mun ma ko gént fekk seytaane la fekk seytaane la lan moo tere mu nekk seytaane yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom bopp la gaa boppam la garantil yeneen bi boppam la garantil ne moom ku gis du du seytaane fa amuñu benn dalil nag bu ñu wan ne keneen ku dul yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dugg na ci. waaw ah. mën naa toog di gént tey ma gént sëñ diw suba ma gént sëñ daa gannaaw suba ma gént sëñ dee gënawa ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñëw dalal sama xel ne ma yow sa affaire baax na wala yow nàngam nga yow ku lii nga yow ku laa nga yow ki yooyu fekk yooyu yëpp seytaane moo may foofu léegi man bu ma ko bëggee at rek ci ne ah waaw xanaa ku mel nii kay seytaane du ko fowe seytaane du jël jëmmam dëgg-dëgg maa ngi dugg ci ay speculation yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom dafa garanti boppam ne man seytaane du jël sama jëm inna seytaana la yatamassalu bii maanaam du jël munul jouer rôle sama rôle man nga gis ne xam mooy tamassul la ñuy wax nii mooy jouer rôle moo tax euh, bi ñu tàmbali ñu waxoon ne dafa am yenn euh, kii mooy comme tey buñ nee diw sàngam maanaam ñu ñu par exemple théâtre yi wala film yi ñu ne diw mooy jouer diw sàngam maanaam acteur bii moom mooy jouer rôle euh, diw sàngam bi nga xam ne moo nekk ci scénario bi mooy def koo représenter taxawee taxawaayam seytaane mënul def loolu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na man la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala boog mu fexe ci biir gént gi dugal sa bopp que ni ki ngay gis yenente bi la sallallahu alayhi wasallam fekk du dëgg loolu mënul loolu seytaane mënu ko mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom boppam la ko garanti lan amul ñu benn ba ba tey jii nii amuñu dalil buy ware ni en tout cas man xaw ma ko buy wane ni keneen xatta saxaaba yi radiyallahu anhum moom génne na leen ci maanaam wax na ne ñoom de seytaane bu jël seen jëmm voilà histoire bi nga xamante ne moo amoon diggante seytaane ak Seydou Abdul Qadir al Jilani radiyallahu anhu siiw na voilà siiw na c'est seytaane ni mu ne am na juróom-ñaar fukki góor yàlla yu yegg yow fi nga yeggoon ma naxee leen nii c'est seytaane mën na loolu. maanaam mënatuñ koo miimalati dara segam seytaane mën na loolu mënaluñ koo miimalati dara te comme niñ ko gisee woon ci tafsir sootul falaq bi seytaane wala sootul naas plutôt seytaane jamais mu la ci maillot bi nga gën a foore jamais jamais mu jéem laa jaar fi nga gën a foore fi nga gën a faible rek la lay jaar tout le temps buntu yi mu am dafa bari pour mu mën na njatt mais globalement maanaam yu mag yi quatre vingt dix la comme quatre vingt dix yàlla yi quatre-vingt-dix-neuf la am moom tamit yoo xamante ne ay yoon la yu garaaw a garaaw yoo xamante ne ñoom ñooy yoonam yu mag yi nga xam ne fa yoo xamante ne tënkoon nañ ko ci ci biñ ci tollee foofu ci set yi nga xamante ne ñoom ñooy set yi nga xam ne ñooy ñooy yu magam yi ci ay niveau maanaam nga xam ne mënef na koo ndaxte la noonu bi nga xamante ne juróom ñaar sifaatul maani yi maanaam juróom-ñaar yooyu noonu la nekkee moom it dafa am juróom-ñaar yu mel noonu nga xam ne ci lay ci lay sànkee nit ñi mais ci quatre-vingt-dix-neuf buntum yu mag yooyu nga xamante ne benn bu ci nekk am na ay bunt yu ndaw seytaane jamais mu xool bunt bi nga xamante ne yow da nga cee aay mu ne fii laa fii la laa gis ne ci la gën a aayee dama ko fii daaneel par exemple du la wax abadan ne la saa yow julli gu bari gi nga nekk bàyyi ko way cinq prières dafa bëri bàyyi julli seytaane du def loolu moo tax seytaane moom ak bakkan dañoo xaw a nuroo foofu ñoom moom ak bakkan bon ci contraire maanaam du ñëw ne la sawaay euh, kii bi bàyyi ko quoi wala ñëwal naan sàngara sawaay naanal sàngara noonu non non moom su bëggee nga naan sàngara du du du xaar ba heure ba ba ba nga teg butéelu sàngara mu ne la saa jëlal naan seytaane def loolu maanaam su fekkente ni fële la dans un kilomètre la la gis kii gars yi di xaar kii waa xam ne gars yi dañuy def infraction ñuy xaar ci kanam yor seeni kii leneen gendarmerie di ko def seytaane noonu lay def maanaam da lay xaar da lay ngay ñëw fële mu xam ne fii la bëgg fii la la bëgg intersecté moom fële la lay commencer accompagner. wala leen gis policiers yi di di ah nga oto bi daw ñu topp sa ginnaaw ngeen di daw ngay jàdd ñu jàdd nga kii ñu kii ba benn moment ñu taxaw daal di pexe seen gyrophare gyrophare yi doog laa arrêté seytaane day def loolu maanaam moom fële la lay intercepté fële. la lay xool séen la yaa ngi yegg si léegi moom nan lay moom lan lay def mooy day xool nan lay dévier tuuti sa trajectoire tuuti buggul xam na ni fii la bëgg nga def accident mais fii la lay tàmbalee perturber ah di di di di di di di ngay ngay kii sa trajectoire mu di la dugal ci sa xel lu lay bi ba boo yegsee fii nga xam ne foofu la piège bu mag bi ne nga mën a def accident maanaam moom noonu lay def voilà par exemple ku war a ku mu bëgg naan loo sàngara wala yooyu déjà daf koy njëkk gëmloo ne ko euh, pourtant nit ñi bu leen daw soo leen dawee doo leen mën a jariñ doo leen mën a defar xam nga Euh, voilà àndal ak ñoom nekkal ak kii grawul dem fi kii ba nga mën a rela ba nga nouer ay bonne relation ak ñooñu leneen ñooñu mu bàyyi la nag léegi jamono yi ngay am ay jafe-jafe ay problème nga xamante ne yow maanaam ñooñu léegi ñooy nekk sa entourage bi nga xam ne yow boo amee yenn jafe-jafe yi doo bëgg a wéet quoi maanaam da bëgg di di entouré wu ah man la man maanaam soo amee yenn jafe-jafe yi day bëgg. di pour dalal xelam benn moment mu bañ di toog di wéet di xalaat ci problème bi day bëgg di nekk nit ñi ñuy déful woog yooyu léegi boobaa nga dem ci gaa yi gaa yi war a dem baale ji nga xalaat ne yow boo toogee yow kese affaire yi da ëpp sa bopp da da lay kii mais yow place baalukaay bi sa place mais moom na la garawul nañ dem nañ kii garawul nga dem ba ci buntu bi xaar leen bu ñu bu réussir tey nga dugg nga dugg su réussirul garawul seytaane du découragé bu beneen yoonee ngeen ñëwaat dina bés dina jot nga dugg soo duggee première bi mën na nga choqué wu moom ci boppam mën na la wax ne la choqué ci lii pour pour pour que nga jàpp ne maanaam ba tey yaa ngi ci sa valeur yi moom ci boppam mën na la inspiré loolu sa way sokewul ci lii lii baaxul lii nangam ngay sokewu ndekete boobu moom li mu bëgg mooy nga bañ a concentré wu sur le nga ñëw fii bu beneen yoonee mu indiwaat la boo ñëwaatee ak gaay soog bi wàññeeku maanaam noonu ngay def par ndànk-ndànk ba keroog ngay bokk ci ñi nga xamante ne da ngay dugg bokk ci pecc mi soo paree comme ñëpp a ngi yor butéelu sàngara après mu complexe loola mais ça ñëpp kii et puis garaaw la d'ailleurs mu lay wax xoolal ñii ñëpp dañuy naan sàngara mais terewu leen sa boo leen xool ne duñu wax ci nit ñi lu bon xamuloo leen lu bon xamuloo leen nangam alors que ñeenee ñi ngi fee ñi ngi julli ñi ngi def lii mais ci yu bon la ñuy nee ci lii la nee dañuy yàq deru nit ñi dañuy nangam nangam maanaam mu daal lay gëmloo ne la ñii dañoo am valeur mais ñi la nekk ci diine ji ñoom dañoo ñàkk valeur mu commencé laa gëmloo loolu nga jàpp ne kon ànd ak ñii malgré seen manque valeur maanaam malgré que dañuy def li mais am nañ ay valeur yoo xam ne yow mën nga leen ci royee kon toogal ak ñii que nga bàyyi ñële maanaam da lay gëmloo tamit loolu moo tax loolu wax afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan dañ leen di taaralal seen jëf yu bon yi ñu gis ko comme lu baax ak comme ni Alxuraan wax fa zayyana lahumu shaytaanu a'maalahum fa hum ya'mahuun seytaane moo leen di taaralal jëf yi ñuy dengi dengi ñu jekki-jekki seytaane foofu nag lay jaare par ndànk-ndànk par ndànk-ndànk par ndànk-ndànk ba keroog ngay naan sàngara voilà seytaane moom noonu la def ce ki fait que yow soo ko bëggee résister da nga koy résister dès le départ maanaam fi nga xamante ne yow fa nga jàppee ni yëgg goo maanaam moment boobu nga koy résister mais boo xaaree ba fële dootoo ko mënati soo xaaree ba commencé bokk ci baalkat yi ma xam ne bu gaa yi demul sax bii paa yow yaay wax gaa yi kañ la ñuy dellu maanaam niveau boobu boo ci xasee ba yegg moom dootoo résister. niveau bi nga war a résister mooy niveau bi nga xamante ne départ goo leen dema goo leen naka si euh, li tax ñu ne mook bakkan nag dañoo nuroo foofu mooy ne seytaane comme que bu lay wax ne la saway euh, defal lu lu bon bi moom bu la ko waxandoowee lépp da ngay bañ moom xam na ne da ngay bañ donc daf lay wax tuuti tuuti ngay dem étape par étape ba keroog ngay nangu lu mag li bakkan tam noonu lay def mais moom par rapport ak yow la maanaam yow boo ko bëggee imposer dara yow soo ko bëggee imposer dara moom it day bañ moom it day bañ nga gis ko muy yuuxu ci sa biir di jooy nanda non bëgguma maa bañ ah koy yëg ci sa biir muy yuuxu di wax loolu voilà nga bëgg a def lu baax mun ne la noonu nga ne bon léegi xam naa bon nga xaalu ne léegi kaamil bi dama koy jàng tous les jours léegi <laughs> léegi damay def vingt salaat fatiha par bés léegi damay def nangam moom boo ko waxee bakkan bi lim lañu ci ko wax mooy ne da ngaa dox xanaa <laughs> mais saa yoo xam da nga xool nga li ngay wax junni rakka quand même junni rakka imagine nga loolu moo tax soo ko defee tey tamit maanaam bu dee sa xaal noot na la ba nga def ko tey wala nga def ko suba ginnaaw suba doo ko defaat gannaawaati lay wax ne la non maa bañ mënuma ko loolu la lay wax mais soo ne ko man dix salaatul faatiha laay def par jour wala alxuraan man benn page laa ciy jàng léegi par bés benn page wala yooyu noonu danaan la bon c'est vrai loolu nag wax dëgg yàlla bëriwul loolu moom mën nga ko def ko wax dëgg yàlla loolu bëriwul quoi nga daal di def mu bàyyi la nga def ko soo demee ba tàmm ko nga ni ko dama lay yokkal tuuti mu ne la woy c'est vrai que loolu bëriwul mën nga yokk nga dem maanaam noonu ngay def ba yegg ci di de maanaam di jàng kaamilu par gis te moom day jàpp ne defoo dara maanaam comme ni la seytaane mënoon a def fële yow boo defee noonu bakkan bi nga mën koo def loolu mais tey su fekkente ne après moom day nangu facilement maanaam bu ko defee yow nga dem ba soppi ko ba mu mel exactement yow ni nga bëgg ba bakkan bi nga mën ko def exactement comme yow ni nga bëgg ba mu mujj gi moom ci boppam mooy bañ lu bon. maanaam moom lu bon doot ko mën supporter moom bakkan mais soo bëggee ñëw di ko imposer di ko teg ay daan naan ko foog ma teg la ay daan waaw ndox mi sax léegi dama koy tàngal baxal ko doo ko mën a naan parce que foog ma reyanteeg yow bakkan xam naa la <laughs> loo ma digal danaa ko bañ naa nga tey mën nga ko mën nga ko noot tey ok tey mën nga ko noot suba nga noot ko mais moom ginnaaw suba moom dina la préparer psychologiquement ba doo ko nam psychologiquement la lay préparer ba gëm loolu la la mbir mi dafa jafe dafa metti bàyyi ko nga bàyyi ko mu mu jaare la ko nag la bàyyi loo la ko ba faaw saa yoo ko naree xalaatati mu teel laa wax ne la saa yaa ngi fàttaliku kero nga daal di ma finalement dootoo defati dara maanaam nga mujj nekk ku yaafus maanaam ci lu baax nga yaafus ci lu baax doo dootoo defati lu baax parce que moom fexe na ba bëri boobu moom mu daan ko seytaane nag moom comme comprendre na ni processus bi noonu lay demee moom yow du doxale mukk ak yow noonu parce que da ngay day bu doxalee noonu ak yow dalay daan da koy daan moom du doxale ak yow noonu moom comprendre na ko ce que bu bëree nag léegi su bëree maanaam moom bu la xësee ba am fenn nag fi nga xam ne foofu nga gën a faible moom day fexe ba jaar fa bu la fa dóor bu la bu la daaneelee foofu après nag mu commencé nag yeneen buntu yëpp maanaam ba nga xamante ne buntu bii moom léegi sax fatt na ko ci sa ginnaaw maanaam fatt na ko ci sa ginnaaw mënatoo faa jaar dem di def lu baax ci lu bon rek nga mën a jaar fatt na ko sa ginnaaw comme que yeneen buntu yi ci des ñu ngi fi day jàpp ne war nga ci mën a dem moom dina la bàyyi pour le moment nga ne ci yooyu mais day fexe aussi ba di ko fatt par benn benn par benn benn ba mu mën ba wëlbatiku fatt maanaam ba wër la ndomb carrément dootul la dootoo mën a defata lu baax mu wër la ndomba carrément moo tax seytaane ay plan yu machiavélique la yor <coughs> lu doy waar la yor ci doomu aadama voilà te su la xësee mën na la wër ndomba carrément ba pare continuer di la gëmloo ne la c'est gaa yi dañu dañu tardé xam nga xamuñu yàlla moo tax voilà xam nga seen niveau moo baax moo tax ñuy sonn ci julli yi ci wirdi yi ay di naafila fii ah, di sikar fii di def yii fii yooyu c'est yooyu en fait c'est que yi dañoo tardé ko xamaguñu yàlla dëgg-dëgg quoi moo tax après nag mu dem ba gëmloo ne la yow ci sa jëmmi bopp sax maanaam mu dugal ci sa xel ay bokkaale ba pare bëgg la gëmloo ne la bokkaale yàlla yooyu noonu maanaam loolu ci jëmmi boppam jëmmi maarifa la jëmmi xam yàlla la te bokk na ci point yi foofu la ñuy daanee de bokk point yi mu lay jaaree pour nax la aussi te dama koy wax parce que dafay dafa dafa dafa dafa dafa laal ñu bari bari ci ñuy soobu ci yoonu yàlla te seytaane di leen fa mooy da di gëm gëmloo ay mbir yoo xamante ne sharia daf koo dàq carrément mais moom mu gëmloo leneen la loxo beneen moom mu gëmloo leneen la loolu ci boppam daa bokk ci ay jagle yu yàlla di defal nit moo xam ci ay jëf wala ci ay xeeti doxalin wala ci xeeti xam-xam loo xamante ne dëgg dëgg nit ku baax waru ci dugg moom mu gëm loolu la la déedéet mbir mi c'est parce que comme yow boroom xusuusiyaat nga maanaam boroomi jagle nga maanaam yow lii garaawul ci yow wala boog que lii da nga cee war a dugg da nga war a song et lii mbiru ahlul xusuusiyaat la maanaam boroom boroom jagle yu mag yi ñoom ñooy am yi wala ñoom ñooy xam lii wala ñoom ñooy nekk ci yu mel nii seytaane fu ne lay jaare gaay te am na yoo xam ne bu xësee ba impliqué la ci maanaam nga bokk ci mu fexe ba nga gëm loolu ba pare nga ne ci moom du soxlawaat di la yàqal leneen balaa ngay éveillé wu balaa ngay yeewu parce que soo yeewu rek da ngay daal di commencer bàyyi yu bon yeneen yi ci des maanaam ci njëkk réussir da ngay bàyyi maanaam moom balaa mu lay jàllaloo ci beneen étape bi fokk mu assuré wu ne doo yeewu maanaam moom fokk mu assuré wu ci su assuré woo ni yow doo yeewu ci point bi baax na te am na mbir yoo xam ne ku lu deme nekk ay mbir yoo xam ne boo ci nekkee da ngay nekk ci bokkaale yooyu moom mooy favorium yooyu mooy plan favorium yooyu su ko mënee réussir nga ci bokkaale ba keroog ngay dee maanaam du soxla mu lay tere ngay julli du soxla mu lay tere ngay woor du soxla mu lay tere ngay natt ak du soxla mu lay tere yëpp yeneen yi ci des yëpp garawul parce que am na lim bëggoon ci yow mooy ngay bokkaale ba keroog ngay dee te loolu mooy li nga xam ne moom mooy objectif bi njëkk su fekkente ne mën na ko am ci benn point yi ci des yëpp garaawatul pour moom parce que bokkaale képp ku ku ci nekk sa jëf yëpp day yàqu la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna minal xaasiriin giñ naa ne boo bokkale te loolu même yeneen kii lañ la wala wa wax uhiya ilayka wa ilal laziina min qablika yàlla ne dama la wax yu yow mais wax yu ko tamit ñi ko ñi la jiitu woon ci yeneen asalaam ne la in ashakta giñ naa ne billaahi bis boo bokkale la yaxbatanna amaluka sa jëf yépp dinañ yàqu wala takunanna minal xaasiriin te da nga bokk ñu perte loolu yeneen bi la ko yàlla wax sallallahu alayhi wa yeneen yu njëkk yi alayhi salaam la ko yàlla wax lan ngay xalaat ci ñun lan ngay xalaat ci ñun te seytaane jamono ji dafa bokk ci yu bari bari yu muy gëmloo nit ñi di ci dugal ciy bokkaale yoo xamante ne gars yi dañ koy jàppee comme état ay mbiru nitu yàlla yi xam-xamu nitu yàlla yi jëfu nitu yàlla yi spécificité nitu yàlla yi ba pare nag après mu bàyyi leen buntu maarifa parce que maarifa iblis ci boppam boo maarif billah bu mag la iblis ci jëmmi boppam borom maarifa la maanaam kon buntu boobu mu ubbeeku mu bàyyi la mu ubbeeku pour yow loolu yàqalu ko dara ci alak gi mu lay alak moom seytaane loolu yàqalu ko ci dara parce que moom li mu li mu bëgg a xam rek li mu bëgg rek l'essentiel bi mooy résultat bi ngeen baal ma ci exemple du exemple bu baax bi du exemple bu baax maanaam waxuma ko pour jariñoo pour kii mais li am ci mbir maanaam mooy ndam ndam moo am solo maanaam élection par exemple élection su amee wala match am wala lu mel noonu euh, gars yi niñ doxale campagne bi baax naag wala niñ match bi maanaam di temps temps bi yëpp niñ footballé baax naak rafet naag yëpp am nañ ay occasion wax yu yëpp amul solo li am solo mooy résultat final bi ay pourtant moo dominé woon ak loolu yëpp amul solo li am solo mooy résultat final bi mais moom su mënee à chaque fois su contre attaque amee mu dugal but ba pare yow mu fexe ba doo dugal moom garaawul pour moom moom résultat final bi moom la gañe voilà moo tax war nañu yeewu ci buntu yooyu yëpp te seytaane ba ñoo nax et que ñuy teg mbir yi ci alquran ak sunna ñu xam ne valeur yëpp foofu lañ ne. saxaaba yi radiyallahu anhum li leen yàlla tagge mais tamit lii tax mu wàcce ci ñoom ay malaaka comme ni mu ko waxee mooy dañ daf leen a natt ci ay valeur in tasbiru wa tattaqu jeex yoo xam ne alxuraan ak sunna da leeral ba pare ci yooyu na leen natte ku natt sa bopp ci loolu nag gis ne ça nga jël aaya yi wax innamal mu'minuna nga xool euh, ne yow mel nga noonu nga gis qad aflahal mu'minuuna ñu aaya nga xool ni gis ne yow mel nga noonu nga gis euh, euh, ulaa'ika humul muttaquuna nga gis ni nii la mel wala euh, hudan lil muttaqiina ba pare daal di wax gis ne yow noonu nga mel ak inna laysal birru ba pare daal ni innamal birru nga gis ne li mu wax noonu nga mel ak yooyu noonu mooy yow baax na kenn gënu la mais xoolee nga gis ne meloo noonu ba pare nga kun ne di jay sa bopp